bi mu ko juree nag keroog ci dul xulayfa toogul rek doom de di ñun rek ni ñuy def naa bon yaakaar naa ne lii la déedéet seydinaa jaabir nee na abdillah fa arsalat ila rasulillah fa arsalat mu daal di yónni ndaw ila rasulillahi ci ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallama asna mu ne yonent bi alei satu salaam ana lan laay def ana lan laay def mooy ana lan lay def parce que dafa jóge ak kon ñu gis ne moom ndekete sayyidatu asma moom bi muy dem di topp yonent bi alei satu salaam di aji dafa ëmboon ba nekk ci ces derniers instants yi nga xam ne pour mu ngir mu wasin mais teewuloon parce que dañoo génn samedi liñ génn samedi lañ génn Medina ah samedi lañ génn Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bi ñu génnee ba ñu demee dañu dañu fa génn samedi agsi fa samedi ca suba ga mu jur mu mu mu mu daal mu daal di léegi nag mu yónnee kon nga gis xoolal <laughs> yaakaar naa ne wax dëgg yàlla ab ab euh, euh, matu ni mu na ni mu mettee ëmb ni mu mettee hein ëmb ba nekk ci sa ci sa mois yu mujj daanaka ci sa fan bu mujj ñu ne nañ leen génn yonent bi aleyhi salaatu salaam a ngi dem nga topp ci loolu loolu loolu loolu loolu c'est pas donné à à de loolu du n'importe qui yoo ko man saxaaba yi radiyallahu nag noonu la woon ñoom bu yonent bi aleyhi salaatu salaam wootee noo amul bon man am naa ngànt xam nga Sayyidul Asma amoon ngànt koo xam ne dafa mu ngi nekk na en état ba dañoo génn rek mu mujjul doom ci yoon <laughs> kooku amul woon ngànt loo xam ne danaan du ma dem bu dee ne ñooñu ñoo dul ut ngànt yaakaar nga ne keneen ci ñoom muy ut ngànt moo tax li Sayyidina Jaabir ne fa qadimal madinata basharun kasiir mbooloo mu baree baree baree baree bare daal di ñëw yonent ci ci Medina kulluhum yaltamisu an yatamma bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mithla amali nee mbooloo mu bari mooy gaa mooy li ñu waxoon gaa yi defu ñoon sahaaba yi radiyallahu anhum nekk ñoo xam ne bu yonent ma lay saar saab wootee euh, ñu naan loolu de ñu loolu de ñu naan loolu de bon am nañu fa ne quoi ñoom dinañu ko doxe wala bon nañ bàyyi rek xam naa de façon leer ma ma ne moom Seydina Omar dina ko fekk Seydina ñoom Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Othman Seydina Abdurrahman ibn Awf Seydina Ali ñoom moom nañ fekk nañ bàyyi rek bañ dem ba ñëw du ñëw laaj yeen ñu kontal ñu rendu kenn du def ñéppay ñëw xatta ñi nga xam ne sax seenu ëmb dafa sori comme ñii même bu dee ñii ñoo doon ñoo ñoom ñoo utul ngànt di ñëw bay jur doom ci yoon bi kan nga di nga xalaat keneen moo am na ci yenn riwaay yu ne ñépp ñëw gaa yi képp koo xamante ne am nga loo war ñëw nga ku amul loo war sax ñëw nga ngir dox Allah imagine nga dox Makka Makka ba Medina gaa yi nga xam ne ñun suñu jamono léegi gaa yi ñooy jóge Makka ñooy jóge Makka dem ñooy jóge Makka ñoo Medina di dem Makka dugg ci ay bus yu ñu climatisé dugg ci ay bus yu ñu climatisé te fa ñu jóge mbir yi sedd lool ñuy kaas parce que añ yu naay wala añ yu ñu leen jox ñuy kaas wala naan mbir mi dafa tàng waaye il fait très vraiment ça c'est invivable imagine nga ñoo xam ne ñenn ñi ñenn ñi dañ doon ñoom seenuk aj Euh, dañuy fas yéenee dox ah. waaw dañuy fas yéenee dox ñépp ñëw ku amul loo xam ne tax na ba manoo dem nga feebara feebar ba manoo ba loof ñooñooru loon dem moo tax mbooloo mu bari lañu woon keroog fatuma xajjatul euh, wadaa kon sayyidatu Asma malgré ci etaa boobu la ne woon ñëw na allahu akbar allahu akbar lii mooy doxal l'islam ay sacrifice la ay sacrifice la ay sacrifice la am na ñoo xam ne seenu ut xam-xam moom ba ñu ëmbee lañ baax am na ñoo xam ne jàmbaaroon nañ lool waaye ba ñu ëmbee lañu baax dootuñ teew te dootuñu déglu mbir ya c'est ça parce que teew dafa am teew am bi gën moom mooy ne mais bu dee boobu entour au moins ngay suivre mbir ya à distance wala boobu la ci dara naw mais zéro lan nag ngay xalaat ci ñi nga xamante ne nii ñoom li leen di teyee jaamu yàlla mooy ay programme ñuy tëralal seen bopp ay moo dañoo war a dem cinéma wala ñooñu mooy ñi gën ñi gën yées ci côté boobu wala bon yaa match é eh, le match d'aujourd'hui oh, oh oh loolooy tax ñu teree jaab moo leen tax ñu fàtte julli wala am na làmb ji ñooñu ñooñu gën a ñi gën a doyadi mais nag am na ñeneen ñoo xam ne li leen cere jaamu yàlla ñoom dañu foog ne ñu ngi ci ci lu baax dañoo foog ne ñoom ñu ngi suñu cérémonie bii nga xam ne moom lañ organiser sëriñ bi tax ba gaay duñ julli wala duñ julli waxtu wala ñu bàyyi ba waxtu weesu te kenn du julli wala ku amul fulla doo julli xam nga kooku kenn moom pour moom mu ci lu baax parce que pour moom gàmmu gii mu ne wala cant gii mu ne te tamit di doxal mbiru sëriñ bi pour moom loolu lu kawe la ñoo ñoo gën a woru xam nga ñee sax ñi njëkk a wax sànq da ngay xam ne ñii moom dañoo waru mu jeex waaye imaginer ñi nga xamante ni ñoom dañu jàpp ne ñu ngi ci dara ba tax lii nekk farata ci ñoom ñu bakku waaw mooy loolu koo ci kii rek am ñoo xam ne muñ amee invita invitation bu ñu amee invitation dootuñu de dootuñu wutati xam-xam dootuñu jàng dootuñ ñëw dootuñ teew mooy yooyu yëpp gis nga suñu suñu suñu ambition yi ni mu yaafuuse hein yii ambition yu baas moo taxit mënuñoo taxawal lu dul lu baax waaw bu say ambition say himam sa pasteur bu dee amoo ci lenn wala dafa wàcc mais lu wàcc rek nga mën a am kon Sayyidatu Asma bi mu ñëwee mu jur Seydina Muhammad ibn Abi Bakr waaye toogul ne ah man de kon xam naa moom déedéet dafa laaj dafa yónnee ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ana lan lay def waaw ana lan laay def mu yónnee ci yonent bi aleyhi salaatu salaam kayfa asna ne ana yónnee fa ndaw nan laay def mu ne ko irtasili wastasfiri bi thawbin wa ahrimi mu ne irtasili na nga sangu wastasiri bi thawbin wa ahrimi mooy nga fexe fi deret di génne nan ko na ci def loo xam ne mooy tax du déborder wa ahrimi ginnaaw gi nga daal di armal loolu la digal sayyidatu asma bintu umays léegi nag moo tax moom après te yooyu mooy du ko teree def dara lu dul wër kaaba gi bu dee ne moom setul woon parce euh, moom euh, ci nu fasaa uyi la bokk mooy jigéen ñi nga xam ne dañoo wasin ñooñu kenn du leen ne parce que jigéen bu wasin bu dee muy gis deretam euh, kooku mooy du julli du woor waaye it bu dee day ajit du dem ca kaaba ga du ko wër waaye ni muy def mooy dina def li nga xam ne nag moom la aji aj ji di def waaw mooy lii boroom ñii aj li ñuy def dina ko def ba mu des moom du wër kaaba bi léegi parce que parce que amul kii amul mooy amul laab te yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa waxoon ne wër kaaba gi ak julli la sauf que julli la goo xam ne comme julli la goo xam ne dafa am wax waaw dafa am wax comme que nag da koo melale julli te julli yonentu mi aleyi saatu salaam dane woon laa yaqbalu llahu salaatan bi geyri tuhur wala sadaqatan min ghulul yonent bi alei salaam dane laa yaqbalu llah buur yàlla du nangu salaata ahadikum julli kenn ci yéen ah laa yaqbalu parce ñaari xadis yooyu tout temps parce ñaari xadis layu bokkul benn bi xadis sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu beneen bi xadiis euh, sayyidina Abdallah ibn Umar bi nekk ci euh, saxiix imaamu Muslim ak sunan al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi yonent bi alayhi salaatu ne laa yaqbalu llaahu buur yàlla du nangu salaatu salaatun bi ghayri wudu bi ghayri tuhur mu ne du nangu benn julli bi ghayri tuhur bu dee ne làpp àndu ca te amu ca wala sadaqatun waaye du nangu benn loo xamante ne nii min xulul boo xam ne ci wuruj la ko boroom amee bële nag mu ne laa yaqbalu llahu salaata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda mu ne laa yaqbalu llahu buur yàlla du nangu salaata ahadikum julli kenn ci yéen ida ahdasa bu dee dafa tojal hatta yatawadda mbete mu daal jàpp buur yàlla du nangu julli kenn ci yéen bu dee dafa tojal lu dul mu jàpp comme que nag dafa ne wër kaaba gi julli la hein loolu moo tax kon ci la ñuy ne fokk nga laab bala ngay wër kaaba gi te tamit loolu wax sayyidatu Aïsha hein ne ko isna'i kullama yasna'u al-haaja ghayra annaki laa tatuufi bil bayt ne ko isna'i defal kullama yasna'u al-haaja defal lépp loo xam ne moom la aji ki nga xam ne mooy aj di def ghayra annaki la annaki la tatuufi bil bayt defal lépp lu ci nga xam ne mooy aj di def sauf que doo tawaaf te doo wër kaaba ji te doo wër ka te wër kaaba ji voilà loolu tamit mooy ki nga xam ne ci ci kii boobu la nekk mooy ci état boobu la nekk mooy ki nga xam ne amul laat comme ndaw si nga xam ne daa gis ak bërëgam wala nufasaaula comme sayyidatu asma bint umays radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha